Sëriñ Sam Mbaye ci le message coranique gis nañu seen lettre gis nañu woote yu bari yi wax dëgg yàlla ngeen wane seen mbégte léegi moo tax ñu ñëwaat fii tey nag ak Sëriñ Sam Mbaye diyoon nag ñu def TGP ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw ah, Sëriñ Sam nag tey suñu TGP dañ koy def ci Seydina Muhammad waaw kan d'accord uh-huh. jërëjëf gannaaw dama sant yàlla julli ci nuyu leen dalal leen wan leen sama mbég ci yéen te bëgg leen indi tayit ma di ci bëgg lool muy muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di nit ku rëy euh, sujet bi nag di boo xam ne bu ràpp la ndax toujours dañ koy gàmmoo ci waxtaan te kaset yaa ngi wëndeelu fokk nu wax leneen loo xam ne daañ ci mën a jëriñu ñi amee kaset yi di ko déglu toujours daañ ci mën a jëriñu muhammad rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam euh, mooy thème bi waxtaane muhammad lan la yonent lan mooy yonent lan mooy malaayika kan moo yonent yi lu ma xam la ndax mooy njaal beenu lépp suñu borom tabaraka wa taala moo yonent yi dafa sàkk mbindeef yi bëgg leen a wàcc ci lëndëm suñu borom nag amul du jëf ci cause lii wolof di wax illa lu ko arabe wax illa maanaam nangam ji nga def lu ko waral suñu borom féete na kow illa cause kenn du ko laaj li tax nga def li nga def ndax bari na ci loolu yoo xam ne bu ko bu ñu ko bu ñu ko waxoon du xaj ci suñu bopp kon mu bind mbindee fi waaye ci coobareem rek wuteeg li yenn ti xalaatkat yi philosophie naan suñu borom bind gi mu bind mbindee fii nature ci moom mënu ko bañ a def ni ki jant bi bu jant fenkee rek rayon yi maanaam ceeñeer yi am nga xam ne jant bi mënul ñàkk am ceeñeer di ko misaale yu mel noonu bu saxaar nga xam ne safara yu ko yu tàkk ba indi saxaar si fokk ajuwul ci walanteen suñu borom nag bind gi mu bind dafa aju ci coobareem ñuy laaj itam lu waral mu tànn ay jamono bindu woon ba mu yàgg muy bind te moom daraam sasuwul loolu itam di ñàkk xam suñu borom nekkul ci temps nekkul ci espace kon gannaaw nekkul ci jamono nekkul ci bërëb moo bind bërëb bu mu doon rek te ba mu ko bindagul nam nekki woon bu ko bindee ba noppi noonu rek la nekkee soppikuwul kon suñu borom dafa transcendé dafa féete kaw yooyu yëpp nga xam ne soxla suñu borom nag bu bëggee gindi mbindee fii te doom aadama yàpp ak deret rek la ak yax mënul dégg sax malaaka waxumala di dëkku suñu borom kon war na sàkk lu jaar ci diggante bi ñi nga xamee ni man njëkk ña bu ñu bëggee taal am matt mu dijj bu ñu kosetoon almet wala bii teg ko ci matt gu dëgër gudd dijj du tàkk ñu wut ñax dem bay wut pétrole xam ne ñax mi moom mën naa nangu tàkk-tàkk li te moom dana mën a tàkkal matt yooyu yi kon malaayika ak yonent taxaw taxawaay yooyu malaayika nitu kese mënu koo dékku ndax roox rek la te roo bu jaxasoo jëmm yoo xam ne yàpp ak deret la day perdre qualité yu bari dootu ko am dootu mel na meloon dootu mën la mënoon dootu gis lam gisoon dootu xam lam xamoon kon war naa am nit ku bokk ci nit ñi ba noppi mën a communiquer ak malaayika yi dellu si di wax ak nit ñi mm-hmm. Mm-hmm. kon bi ñu njëkkee posé question lan mooy yonent lan mooy malaayika malaayika ruuxu kese la am na nag ruux gu koy dundal ba tey ndax malaayika dana dee waaye malaayika ruux la suñu bët yi du ko gis ndax suñu bët yi matériel la ah malaayika dana dee dana dee mhm. bis bu ñu ëffee bufte bi mhm. léppay dee lu dul juróom-ñaar yu setti mhm. ne ñoom ñoom rek ay des juróom-ñaar yooyu lawxu mahfuz ajjana safara ruux yi aras kursi ñooñu nga xam ne bu ñu dee malaayika yi bopp dañu dee seen ruux des comme ni doomu aadama yi dee seen ruux des ruux moom moom la nafsu la tamutu maanaam du dee immortel la léegi malaayika mu roog yonent doomu aadama lay doon du ñu doomu aadama ci zahir ci lépp waaye nag suñu borom binde ko bind boo xam ne mën na génn ci nite gi daal di remercié daal di euh, gox yi maanaam horizon euh, malaayika yi bu ko waxtu matoon daan wax ni muy génn ci euh, humanité bi ci nite gi ak ni muy méttee ci njëlbéen gi bu koy def waaye bala fiy jóge dina mujj ba nga xam dana ko def te doo yëg dara lu xew sallallahu alayhi wa waxtu woo xam ne mu ngi daan recevoir révélation bi yu wane ne am na différence entre un texte révélé un texte inspiré mm-hmm. alxuraan texte révélé la lettre bi ak message bi yépp ce yàlla la jóge mm-hmm. amul lu ci chancé wala lu ñu ci yokk wala lu ñu ci wàññi wut mm-hmm. nag texte inspiré yi nga xam ne dafa niroog euh, alxadisul qudsi mu mel naka yeneen téere yi nga xam ne bu dul la ji commandement nga xam ne dañ ko bind ci doj wi ci des lu ñuy inspiré nga xam ne euh, ñu yonent bi mooy mooy mooy exprimer ci làngam ak ci waxinam alquran bi muy ñëw dafa diis wàcc ak wàccam bi ñu laajee sallallahu alayhi wa na muy wàcce mu ne ñaari wàcc wàcc bu njëkk bi day mel ne cloche boobu nga xam ne dafa dafa kawe kawe kawe kawe bu dee kaa lang lang lang ca kaw moom rek a koy dégg de bu paree ba dem xam li mu wax lépp nee na booboo ci gën a metti ci man maanaam euh, prophète yi nga xam ne du ñu ay envoyé yonent yi nga xam ne kenn yónniwu leen kenn yónniwu leen tekkiwul ne du ñu wax mbindee fi dara waaye dañu jël indi téere bu bees yonent ba ñu yeneen jiitu woon la ñuy leeralal lañ jàngale woon fekk am na luñ ci yàq ak luñ ci déformé mm. ak luñ ci fàtte ak luñ ci yokk moom lañ beesalaat ñooñu seen révélation noonu la daan demee mm-hmm. day metti trop mm-hmm. moo Sayyidatu Aïcha ne waxtu sedd bi dana métti trop trop trop bu wax yi bi wàccee bu jógee ñaq bi sotti ko di rogaat mu ne beneen yoon bi nag euh, malaayka mi day ñëw ci forme doomu aadama wax ma wax ju leer ma xam ni mu wax xam nga boobu ci réception wu révélation bi bët dana ci participer dana ko xool nopp dana ci participer ak yaramam yëpp loolu la wuuteeg bee nga xam ne rek nopp bi rek mooy dékku booba euh, yonent ba mu doon mu daal di metti ci moom lool ndax li mu génnee ci ci ci melaw nit dem ko ci melu malaayika dafa du dafa yem ci nopp bi rek li ci des di bëgg a toj di bëgg dëgg ma moom li ko yàlla di yónni yónni ci nit ñi hmm. ndax doon na am ay jafe-jafe ay difficulté par rapport à sa mission difficulté yi am bari woon na ba doy ko waar xam nga ne suñu borom moom ku mu may yel la yonent yëpp moo ci ëpp coono ëpp ci fitna boo déggee ñu ne nox yonent yàlla nox daf daan toog fii di waare ñu yéegal benn xale ci terrasse bi mu dem ba ci kaw jox ko doj woo xam ne pesé na vingt kilos wala quinze kilos wala dix sànni ko ko ci bopp bi mu tàlli ñaay yëpp ñu ne dee bu guddee ba ngelawul sedd li upp ko mu jóg dem ku guddoon fan la ku dëgëroon yaram la nga dund na junni at ak nangam bëñam sax rotul bu mm-hmm. déggee ñu ne Yaxya dañ ko rendi Zakariya dañ ko siyee ba xar ko ñaar ma ñoo ñëpp seen mission gàtt na li gën a métti mooy xor ñooñeel bu dëkk di dëkk tiiru dund loo defar ñu yàq ñu mm-hmm. ñëpp mel na yàlla daf leen a xiir ci yow ngir nattu la di seet na ngay ak na mate ak na sottee mm-hmm. moom sallallahu alayhi ci moom rek moom ak waa këram ak ñi ànd ak ñoom lañ doon fitnaal fitna yoo xam ne jéggi na dayo jigéen ji day taal kadiram ñu ñëw xëpp ci suuf wala waaye ñëw fab sébrit ak estomac kii euh, ndundat mi sotti ko ci ngay jaar ñu di la saaga di saaga ni ngay jaamu mm-hmm. rawatina ñi nga xam ne dañ leen daan lakk ci safara Seydina Bilaal nee na taal nañu safara ba mu yànj ba mu yànj ñu futti ma jaaxaanal ma ci dara fayul taal ba lu dul sama graisse gi mu ne kooku metti na te ñuy naq ci ndox hmm. su ma yet noonu lañ ko reyee mooy yaayu Ammar ibn Yaasir Yaasir papa ji noonu xam ne ñi mu def nañ leen loo xam ne li ñuy tudde al mustadafuna ñi nga xam ne mu nga arab yi ñoom dañu fonk tribu hmm. tribu bu mu ci doon ku ca bokk daañu la aar waaye bu fekkee doxandéem nga wala jaam bu ñu indi jaay ko fi kenn du la àtte ñoom ñoo tax ñoo ci gënoon a métti waaye nag ñoom ñëpp Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci tàmbali bi bi nga xamee ne waxagu leen ne seen xërm yi ngeen di jaamu tuddee ko ay yàlla du dara dañ ko daan xool ci kaw day romb benn pénc oh xaleelu kër eh, eh, Abdul Muttalib baa ngoog ci asamaan la ñuy waxee moom waaye ba mu tàmbalee nag xas seen yàlla yi di wax lii xew lañ commencé nag noona gi man moom dañuy ci ci tribu bu am doole ci Xuraysin tribu doole bi maanaam Xuraysi ay tribu yu bari la moom tribu bi mu bokkoon muy Banu Hashim ñëpp àndul woon moom ndaxte dafa indi lu bees lu kenn xamul woon bu njëkk nit bu indee lu bees lu kenn xamul woon rek parce que bu ñu imposé foog borom daraja yi mu fekk moom daañu réagir. Mm-hmm. ñi nga xam ne conservateur lañu daañu réagir mm-hmm. ñi nga xam ne dañuy def munafasa maanaam ñi nga xam ne tur bu mbokk bokk ñoom seen tur bi dafa daan réaliser ñoom naka jëkk mm-hmm. naan jaloor ju ngeen am am na lu ko ëpp wala am na lu mel noonu nangam ju ngeen def def na yéen moom lii noo moom lii ñooñu itam dañuy daal dinañ ñëw dan daan rivaliser ñoom a jot bi bu ñu ne am ñoonu yonent te am ñoon dañ ñuy raw ñoo ñëpp ak ñu réer ñi nga xam ne euh, dañ leen di ruux rek leen sa yebal ci moom benn bis mu sëgg di julli Abu mooy Amr ibn di fa càngam moo xam ne sécurité ak lépp a ngi ci nekk ba mu këpp di ñëw teg ko ci diggante mbagg yi mm-hmm. mu ngi sujjóot des si géebul boppam ñu xaqtaay ñu ree ba jaaxaan kontaan ba Fatima ah, benn xaleel bu ndaw bu am fukki at ak benn juróom-ñeent ñëw teggi ko sànni xas leen nag ba ñu ràpp saaga leen ba ñu tooy mm-hmm. Mm-hmm. loolu yemuñu ci dem nañ ba nga xam ne dañu leen a génne dëkk ba yóbbu leen ci benn xur bu nekk fële ci àll ba mm-hmm. kenn du wax ak ñoom kenn du jaayante ñoom kenn du leen jaay ñam luñ jaay kenn du ko jënd kenn du leen jaay dara ñu lot nekk foofu ba lekk xobi garab yi ndax xiif. ñu fa doon jullit moom ah, ñu ànd ak moom. ci diggante boobu la Sayyidatuna Xadija gaañoo. Mhm. Abu Talib da nga ñu ba nga xam ne benn waay génn na di saw ci guddi ci lëndëm gi. Mhm. da ko mën a car rek saw mi am na lu muy dal wow. mu laa ma ko mu nekk der mu fab der boobu raxas ko ba mu set mu lax ko xooj ko ba mu tooy. Mhm. mu lakk ko ci safara li ko lekk. nga xiif rek waaw xiif rek boobu métti na boobu ñu ñu ngi ca gannaaw màkk waaw ñu ngi ci benn xur bu nekk ci lu nekk daj nañ ko mm-hmm. diggante boobu la mm-hmm. xam ne kon euh, gaa ñi sonn nañu coono boo xam ne mm-hmm. waaye nag Muhammad dafa am ay qualité yu doy waar yu jéggi day yoo xam ne àdduna mësula gis ku mel ne moom suñu borom daf ko préparé ci wet yépp ngir mu àttan yan boobu la ndax yan bi mu ko yan moo gën a dis yan yu mu mës a ndax ku fi mës a sa mission yàggul noonu te du continuer ba faaw xam nga humanité ci boppam dafa évoluer téere yu njëkk yi dafa dajeek bi humanité tolloo ci enfance mm-hmm. yéen ñi ñëw bi mu tolloo ci adolescence mm-hmm. yéen ñi ñëw ci âge mûr mooy l'islam correspond ak l'enseignement supérieur la mm. nga xam ne léegi bind nañu histoire yëpp leer na nit ñi am nañu xel am nañu ay pexe mm. muy nag diine joo xam ne dundu euh, doomu aadama du ko dépassé mukk ba ba saa di taxaw mm. prévoir nañ ci lépp li nga xam ne suuf si bu ko suñu borom bindee prévoir na ci lépp ba ba addunay tukki waaw kon bu fekkente ne loolu moom ndax moom daana def ay miracle moom Seydina Muhammad waaw miracle moom lu fekk nag taw bi moo xat waaye miracle lu mat a waxtaane la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam def ay miracle daan gis ci yennati bindkat yi yennati borom xam-xam yi ñu weddi ne Muhammad mosul def benn miracle lu dul alquran te nangu nañu mbirum miracle nangu nañu miracle ah, ndax nangu nañ ko yeneen yonent yi te suñu borom wax na ko ci alquran lan moo tax kon ñu bëgg xalaat ne Muhammad mosu ko def bien miracle ndimbal la lu suñu borom di dimbali yonent bi ñu yónni mu ngi mel ne sa cachet nga bind lettre def ci sa cachet sa lépp jox ko ki nga wóolu moom lay wane il mu'jizatuhum ka qawlihi wa bara sadaqa hadha al abdu fi kulli xabar miracle bi dafa mel ne ndax day ànd ak taxaddi maanaam wax défi ku ko mën na def wala ne lii ci wàlla li jóge kenn mënu ko kenn du ko mën a def itam kenn du ko mën a def day ànd ak kon défi te itam gannaaw miracle bi ki koy indi daf koy gëm te la muy wax daf koy jëfee te day doon nit koo xam ne royukaay lay doon ànd ak nag mu indi miracle boobu waaye dañu ne miracle am na yonent boo xam ne bu ko indee it aajo ko waaye xam nga ne nit tax ñu aajo ndax am na ñoo xam ne du ñu gëm lu dul miracle mm-hmm. foog nga def lu man lu wane yàlla la yónni mm-hmm. mooy ki ngay laaj firnde ne ne euh, président ko yónni mu ne la wan lu tax nga mm-hmm. xam ne président ko yónni waaye ñu ne ci misaal ñett nit dañu ñëw ku ci nekk ne man day mémorise naa alquran maanaam wattu naa mm-hmm. nekk preuve mm-hmm. kii ne la xoolal bi kii jàngal ci réew mi ñëpp xam ko mm-hmm. xam ne fa jóge mu bindal la ijaasa wane ne gis ko làmb ko sa loxo xool ko ak bët muy lu wér kii ci def ma ne yow indil sa preuve mu ne man non seulement ko wattu alquran la ma wàllu laa boroomi karaama laa nga ne ko lu ma ko tegtal mu dal di fekk doj wu ne woon fii mu def ko or yet wi mu def ko jaan ne la loolu la nga ne waaw yow ñetteel bi ñi ñëpp def nañu preuve yow ana sa preuve mu ne la man wal ku wottu alxuraan nga indi kaamil bi ma tari ba ak ku ci gën a wóorle ñett ñooñu ki tari parce que kenn mën na sàcc ijaasa jaambur mën na neex laat def ko mën na ko imiter mm-hmm. ki ci des itam mën na fekk na njabar a ngi ci wala yeneen mo mu def ko tuuba mais kii moom mën na ci sikk sàkk mm-hmm. suñu amaamet noonu la mel mm-hmm. moo tax ñu ne lu dul nag xam ne mënu lu ci preuve mm-hmm. bu ñu ci maanaam kon miracle bi nga wax am na ci ulama yu mujj yi nga xam ne subir nañu influence occident wala seen xalaat bënnul lool ñu dindi yenn ci indi ay lay yoo xam ne dara duñu ci par exemple bi ñu wax naan sallallahu alayhi wasallam dañoo xotti woon dënn bi mm-hmm. xol bi ñu xar ko dindi ci lu ñu ko sànni mm-hmm. ko xalimatu saadiya mu ko joxoon mu di ko nàmpal moom fi moom la loolu xewe benn bis yor yor ñu dem ci gannaaw kër gi moo beneen moroomam waa ji xale bi jekki-jekki daal di daw ak xiixam daw leen daw leen ci Muhammad sama mbokkum Xuraysin ma ñoo nga ñaari góor jàpp nañ ko tëral ko di nga xotti dënn bi ñoo nga ñoo ci leen euh, biiram bi ak bi mhm. ñu daal di daw dikk fekk mu toog noonu fii xaw na taqatu ci suuf mu il était mhm. dal noonu toog calme mu daan def ñu mhm. ne ko waaw lu xew nii mu ne man daal euh, bi ñuy sàmm ba mu yàgg sama mbokk mi ma nga ma nekk fii ma seen ñaari forme yu weex yu naaw di ñëw ma defee ne ñaari picc yu mag lañu mm-hmm. euh, biñ ma jegee ñu daal di wàcc suuf bi ñu doxee ba jub ma kenn ki ne ne ko waa moom la ñu agsi ma ci kaw doj wi xotti fii jàpp sama xol xar ko génne ci lu ñuul sànni ko fu sori mm-hmm. ñu ne xalima daal di tiit ne xëy na dara mën na ko fee dal mm-hmm. wala ay jinne yooyu delloo ko ci yaayam ci bindkat yi ñu ne ñu ne waxoon nañu benn yoon bu ko xalima yóbbu mm-hmm. ak beneen yoon te ñaari yoon rek la ko xalima yóbbu kon bii li ñuy wax mënul nekk mm-hmm. mënul nekk parce que ci ñoom ñi ngi ko gisee ne yow mu fab sa paaka xotti dënnu nit xar xolam or xamuñu ne symbole rek la symbole gis nga li ñuy wax réalité mm-hmm. réalité dafa am juróomi degré lii am na mais nan la amee juróomi degré nga xam ne bu ci nekk nangu nañ ne lu am la dañu ne al wujudu al xissiyu al wujudu al xayaaliyu al wujudu al maanawiyu al wujudu al shabahiyu ak al wujudu al xaqiqiyu juróomi réalité yooyu bu ñu nett leen leen nga jox ko ci benn réalité ci juróom yooyu doo weddi woo mooy al wujudul xissi yi mooy li nga yëg ko yow dong te keneen yëgu ko benn nga gis ko wala nga dégg ko ñeneen ñi ci des gis ko te loola ñëwul fi yow niki yonente bi sallallahu alayhi wasallam benn julli takkusaan mu kàbbar dal di gis àjjana ci mur bi ci kanamam mu xool ko ba seqi benn jéego pour wat benn meññet mu ne bu ma ci watoon benn meññet dana doy waa Madina yëpp mu ne urudat alayya al jannatu fi ardi hadha al ha'it ma àjjana ci yaatuwaayu niir bii kooku ci xis yonent bi ci gisam ak yëgam la am waaye niir bi boo ko xoolee dara nekku fi kooku mooy réalité boo xam ne xis ci yëpp yëg nit ki mu am al xis al wujudu maanawi loo xam ne ci maanaa rek la ni ki tey kër gi bu ma nëboon sama loxo ni ne li ma nëb day ci sama loxo moo kër gi ñu seet ko muy këri jamaa yoo xam ne suñ ko jaayee mën ci liggéey juróom yoon kër gi kooku li ëpp gi mu ëpp kër gi ci maanaa la ci maanaa la al wujudul maana yi mu ngoog dégg nga al wujudul al shabahi mel na ko tey bu ñu ne yowmal qiyaam dañuy jàpp dee yóbbu ko safara tër ko rendi ñi nga xam ne pour ñoom rek la amul jëmm kenn du ko tër di ko rendi mm-hmm. dañu wane niroo gi nga xam ne lu abatul niroo na ko lu ñu rendi mm-hmm. loolu rek lañu leen wan mm-hmm. kooku mooy niroo al wujudul yastabi shabahi mm-hmm. al wujudul xayaal yi loo xam ba noppi nga si image bi di ko xool ni ko sallallahu alayhi wa sallam bi mu naan mu mel na maa ngi jànloog yonte yàlla Yunus bi mu génnee ci biiru jën bi ba nekk ci booru géej gi ba naajo bi sax ci di ko keral ba mu wér ba jóg mu ngi sol abaaye bu wert di Euh, tagg suñu borom euh, montagne yi ak xur yi di ko tontu suñu borom naan ko labbayka yaay Yunus loolu ba mu amee at bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay téeméeri at la waaye xam gi mu ko xam bu mel def ko fekk woon moo tax mu ne ka an ni dafa mel na ka man mm-hmm. kooku mooy al wujudu al xayaali li nga xam ne moom la ñu xotti biiru yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba dindi euh, li ñuul ci moom dañu wane rek ne mhm. amul ci xoolam dara dara loo xam ne sikk la mhm. luy ñuy dox digganteem mag yàlla wala luy dox digganteem ak nit ñi ba mu am melo woo xam ne bi nga daañ ko mën a sikk ci moom wala dara lu mën a doon mhm. ñu wane leen ko noonu moom euh, waaw continue encore bi ñu wax naan xar na weer wi waaw na weer lu mel noonu wujurul xis yi la comme ni ñu wan nañ ma àjjana ci mur bi te keneen mënu ko gis mais moom gis na ko dëgg dëgg ci ay soom mm-hmm. weer wi ñëpp gis nañu ne mu xare alquran dafa wax ne iqtarabati saatu wa shaqa alqamar wa in yaraw aayatin yu'ridu wa yaqulu sahru mustamir wa kadhaba wa kadhaba ila axiri siyaaq bi ñii wane ne amoon na ñoo gën a sukkandiku fi téye ci des lu dul ne mënu la nekk rek la ñuy wax te mënu la nekk nañ koy séenoo ñoom loola moo nekkul bokkul dañoo xamul mm-hmm. bokkul rek na mu nekkee yooyu yëpp nekk na mm-hmm. ak li ñu wax ne Euh, bu daan am na jamono yoo xam ne da ngay dox niir yi di ko keral mais loolu li ñu tuddee irhaas yonent yi bala bala ñu leen a ni dañ leen di tàmmal suñu bu wan leen ni leen ko xëj ci man ngeen te yëg naa leen te danaa leen charge mission wuute ngeen ak nit ñi bu ko defee ñi itam ñuy gis yow xam ne kii nit ku nitu kéemaan bu ëllëgee si biir bu wootee leneen ñu ne ah mën na nekk parce que kii ràngam li ñu tuddee irhaas irhaas ko tuddee mooy mm-hmm. euh, dul yooyu mm-hmm. daana ko def sallallahu alayhi wa ndax ndox mi doon sotti ko ci ay baaraamam mm-hmm. taarix te dafa am mm-hmm. te ñoom ñii weddi mm-hmm. toog ba mu seen xel lii mënuñu ko comprendre ñu ne xam loolu du xam-xam du nga xel moom ndox mi doon ko ci baaraam yi ni mu demee dañoo maroon toog ci nekk rek daf koy suturaal mu mel ne ñam wu tuuti mu laal ca lekk ne leen lekk leen mbooloo lekk ba suur dem meneen mbooloo ñëw lekk ba suur te mu toll na mu toll waaw naka noonu teg mbuus mm-hmm. ñu teg euh, téye ko mm-hmm. ci ay baaraamam ñuy naan di mm-hmm. naan loo xam ne maanaam fukki mbuus sax mënuloo dem mandil ñu naan ba gongi ko dem wacc fa ndox ma mu des yu mel noonu yu bari yu mel noonu yu bari moom ndox bu daan dox euh, nii di ko tiim waaw ñi mu àndal dañ ko daan gis gis nga pour muy dox nit yi di ko dañ di wax ne urhas avant nubuwa gi avant ñu koy nii la mhm. du temps bu nekk li ma xam ne irhas mooy day attirer attention nit ñi ci nit kii la muy dooni ñu mhm. xam ne day nekk un grand homme mhm. loolu rek lay tekki mais ki àndaloon muy ki euh, ajir bi xam ne moom la euh, Sayyidatuna Xadija booba takk bu ko euh, dafa ko dafa luye woon service am pour mu ànd kooku ñuy jaayi cham maanaam suri ñuy jaayi bi muy dem nag kooku remarqué na loolu ci moom ñoom mhm. bu ñuy dox waaye du ca gën toujours euh, gis nga ci ñi nga xam ne ba tey ñu bor na mhm. ñu ne waaw lu tax bi nga xamee ne gàddaay na Makka jëm Madina mhm. bi nga xamee ne jub nañ Madina te toog moom Abu Bakar te yahut ba njëkk ko seen waa Madina fàq di leen kat xam si biñ dikkee fekk muy ñaar ñoo xam ne sori wuñ ci âge xamee wuñ kum ci ñu gis Abu Bakar Jóob fab raanam di ko muural yonent bi si jant bi ñu waaw bu fekkonte ne xanaa miir miir yi daf koy ñëwee kon Abubakar du ko xanaa xamuñu ne loola du tout le temps tout le temps jamono bële la woon dañoo ah. dañu xam ah. di ci bari waaw moo ma ne moom bu ko jullit yi mhm. xanaa kon moom ñi nga xam ne nekk ñoom jullit ñoom daawuñu fonk wala duñu fonk Seydina Muhammad fonk nañ ko mhm. wet nañ ko mhm. yebuñu ko sax daf fekk na li mu indi la ñu rëy rus wacc li seen maam yi nekkoon dem ca loola ndax li ma la waxee ne fekk xasagul woon seen yàlla yi dañ ko na woon lu dul ñennat ku mel nekk Abu Lahab nga xam ne bàyyi la ci moom moom bañal bi mu ko bañoon jéemu koo nëbb sax salaam sama daf daan wër fépp fu bari mbooloo rek mu dem fa di woote di leen xamal lislaam mm-hmm. daf koy topp ci marché yi mm-hmm. fu mu jaar dëdd mu topp ci moom ñu wattu leen a dégg wattu mm-hmm. bu leen dégg li leen di wax mukk mukk ko ci dégg da nga sànku doo nga nangam kat la du wax dëgg wax wax du yàq yàq yàq rek dëkk ci yàq ba moom ñaari doomi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jigéen ñaari doomam na leen mu ne fase leen doom Muhammad yi ñu fase dégg umu jamil jabaram moom ñoom ñoo tax saar tabat ya daa wàcc umu jamil mhm. bañu juru bañoon yonent bi kenn mën nga ko wax mhm. ah, dafa daan fab ay dëkk di teg ci yoon muy jaar bu guddee pour dëgg yi jam ko mhm. benn bis dafa giñ moom poétesse la woon sax dafa giñoon fab benn doj mërug lu ne kii ci gémmiñam gi laa koy dóor fekk mu yonent bi mu ngi toog ak Abubakar waaxu ba agsi gisu ko te mu ngi toog mu ne Abubakar ana sa kooku nuyu ko mu xool xool daal di wëlbati ko bi muy dem naan ah ma ko fekkoon kii ci gémmiñam gi lay dal maa hmm. ba bañam hmm. yi dañu commencé di way di ko saaga hmm. dégg nga daaw ko wax Mouhamed mu zammam mooy xam nga Mouhamed mooy ku ñu sant lool ñoom mu zammam mooy ku ñu ŋàññi lool loolu la ma daan tuddee zammam <laughs> <laughs> dégg nga waaw kooku nag waaw kon daal ñoom même ñi nga xam ne gëmuñu woon diina ji wala gëmuñu diina ji. Mhm. daanañ ko fonk les non-croyants daanañ fonk Seydina Muhammad. waaw ndax euh, riyaayam grandeur am. Mhm. gis nga loo gis rek day tàmbali di dem di dem ba àgg foo xam ne. Mhm. duñ ko foogoon. xam nga ñi nga xam ne ànd dañoo moom gëm ko. màkka lañu yemoon. ñu woyof ñi. te doxandéem yeeg yooyu ñoo njëkk a gëm te yonent bu ñëw ñoo ñoo leen njëkk a gëm parce que ñi nga xam ne am nañu alal ak bànneexu àddina bi ak puukare bi yooyu mooy tax du ñu nangoo toppee lu lu demee ba nga xam ne dëgg gi feeñ bu mënatuñ ci dara amatuñ pexe mm-hmm. boobu rek lañ ko def mm-hmm. waaye ñu dem ba waa Medina seen bopp yëg yonent gi ba gëm ko ba mu tasaaroo fa mm-hmm. bokk rek lañ ko def waaye ñu dem ba waa Medina seen bopp yëg yonent gi ba gëm ko ba mu tasaaroo fa juif yi ba tey ci fitna yi mu amoon yi noone woon ko lool dégg nga di ko fexeel fu ñu toll bu ñu ñëwee nag am ay nafiq ñoo xam ne dañoo bëgg a yàq diine ji ñu lëkkatoog yahut yi mhm. lu ñu xam ci secret ji li ñuy dem waxi leen ko mhm. ñuy fexe fexe yoo xam ne pour jéem a yàq diine ji rek waxtu wu nekk ci mhm. munasaba bu nekk rek ñu ngi fexe loo xam ne day yàq diine ji waaye ñoom ñëpp gannaaw suñu borom dimbaliwu leen dañuy dem yàlla di leen tooxal ñuy feeñ ba mujj ñu yahut yi ñu génn leen dafa euh, guddi te temps bi limité waaye bi nga xamee ne yahut yëpp léegi dem nañu ci des dañoo mokk yu euh, ci bari wàññi tamit teewul yahut euh, yi nafiq yi am ba mm-hmm. waaye nag amatuñu solo amatuñu solo uh-huh. waaye nag mission bi yemul foofu mm-hmm. xam nga salaam bi mu fi jóge dafa yónnee ci mboolem buur yi adduna yëpp ñu mm-hmm. xam booba Mm-hmm. di leen woo ci lislaam bi mu fi jógee itam mm-hmm. Aboubacar dafa fab ndax mm-hmm. relève Aboubacar ñooy xare ci ngir mokk dugal lislaam xam nga xeexu lislaam yëpp a auto défense la défendre seen bopp ñu amoon temps man ko misaal maanaam comme Badar ak yooyu waaw nga xam ne boo ah, fekkee ne waaw waaw bi nga xamee ne comme Sidi Aboubacar yàggu fi noonu ah, euh, bi mu fi jógee Sidi Aboubacar yàgg fi trop li gën a yéem étranger nga xam ne am nañu xam gu leer mooy saxara boo kong boobu xam ne amul dara jógewul benn centre culturel walla centre commercial wala centre civilisation wala dara dog seen bopp ba ñëpp dog leen ñu di ay nit ñoo xam ne ñu sauvage di dund dund gu doy waar nit formé fa ay généraux yoo xam ne ñoo mën ñëpp ci plan wu guerre mhm. réussir réussir boo xam ne kenn us ko muñ loolu ba léegi occidentaux yi yëpp loolu moo leen jaaxal mhm. kon daal li ma gisee nii sëriñ si mhm. di am ay mu xam di leen formé nii waaw moom formé noonu ay nit noonu ci wet gu nekk comme ni ma waxoon ne suñu daf ko ci wet gu nekk ba xam ne dafay mate wet gu nekk léegi ku wax Xaalid ibnu Walid kenn mësul gis ku mel ne moom ci xam guerre Napoléon aggu ko fii Omar ibnu Aas mhm. kenn jegewu ko mhm. Saad ibnu Abi Waqaas kenn jegewu ko ci ci ci guerre xam mhm. guerre xam plan ak conquête yi ñu def empire l'islam bi bi nga xam ne moom la l'islam moom la fi bàyyi benn lañ ko xawoon mën mën a euh, gànganteel mën a comparé muy Mongolie yi te Mongolie après l'islam lañ ko def te desetu desetu presque trace. jeex na mm-hmm. tandis que nag grandeur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo di. Mm-hmm. empire bi tàmbalee ci frontière Inde. Mm-hmm. ba dem ba Europe dugg Europe. ba ñëw Afrique. te ba léegi. xëy Espagne. ñoo wëlbatiku nekkatuñu jullit mhm. dégg nga dem réagir ba génn ci islam waaye ba léegi trace yaa nga fa asar mhm. maanaam vestige yi jullit ñi nga fa mhm. mu nekk empire boo xam ne ba léegi day gën a dund mu fekk ay réew yoo xam ne jote wuñu woon dara mu boole fekk ay réew yoo xam ne amuñu woon langue wala beneen langue lañu amoon mu jox leen langue arabe ba mu nekk seen langue boole leen mu fekk ay nit yoo xam ne amuñu woon benn culture ndax arabe yi amuñu woon mbind mbind mi ñu ngi ko eh, jëlee ci ci ci eh, persan yi mm-hmm. ci leen jëlee mbind mi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci jamono yi fi nekkee ñu mu bokkaloon jamono te ñu màkk aslëf comme Abu Sufyaan ak yooyu mm-hmm. ay buñ seetee ñi ci mënoon a bind ay fukki nit ak yooyu ñoo ci mënoon bind mm-hmm. mais Muhammad tax yëpp livre yi yëpp livre yi yëpp dafoo dem bibliothèque yoo xam ne kenn xamul heure ba ci réew yi adduna yëpp ñu bind ko ci arab kenn nit kooku moo ko waral kenn nit kooku xam xam-xam yi bu ñu ko seetee li ci def wàllam benn nit bu ci bu contribuer lu toll noonu amul amul mm-hmm. Mm-hmm. affaire xam-xamu grec yi mm-hmm. ñoom ko toxal indi ko euh, ci ci arab arab yi bi ñu conquérir Europe Espagne ak yooyu ci la ko tubaab yi jëlee affaire philosophie Averroès Ahmadul Kindi Avicenne Ghazali Ibn euh, euh, Tufayl et cetera et cetera léegi Ibn Khaldun moo créé sociologie xam-xam yu bare bare bari euh, ci ñoom julli ñoo nga xam ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo leen formé ñoo ko indi ci àdduna bi ñoo ko astrologie grec yi xamoon nañ ko waaye européen xamuñu ci woon dara grâce aux arabes que ñu dem ba xam ci loo xam ne lii dem lañ ba développé ko léegi ba mu ba fort ci trop ba fort ci Maamun moo tabaxoon Daarul Hikma ñu ci la traduire lépp luy xam-xam ci yeneen yeneen yi développé ko nag ñoom ba yokk ci loolu si jamono jamonoy Rachid boobu mhm. montre bi ko euh, Rachid yónnee Charlemagne mhm. bi ko tubaab bi xoolee dañoo daw mhm. ndax defee ne ak njabar la wala machine buy tàkk seen kaw pour mu ñëw moom leen la ba tellement daf leen rawal busol yi xëy na chinois yee ku njëkk kii waaye arab a mooy premier livre coran yi am nañu ñeenti yonent waaye amuñu téere yu fi des alquran mooy téere bi gën a yéeme ci àddina mën nañ ne téere bu authentique boo xam ne nam nañ ko bindee woon la mel alquran rek la bu am junni at ak ñeent téeméer du leneen du beneen téere ci kaw suuf ay Odyssée ak te moom changement de société ak yooyu yëpp Homère mu ki yooyu yëpp lu change change lu bari dugg na ci bari génn na ci alquran nag kenn mënu ci dara alquran dafa ñëw ngir di ko récité di ko dégg arab yi xamuñu woon bind nga oral lañu xamoon ba tax alquran bi mu ñëwee dafay ñoo xam ne am na ci déggiin yoo xam ne xóotaay boo xam ne ak yëg goo yëg goo xam ne da ngay dégg ñu di ko jàng nga di ko déglu koy a ci bu fekkente ne euh, da nga koy liir am na ci mag ñi fi nekkoon xam ne seen waqaf ñaari waqaf la ñuy def ba nga xam ne ñoom dañu koy liir ak yoo xam ne dañuy ñu di ko liir ñu di ko déglu moo tax Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu daan tari alquran ku ko dégg rek tuub Jean-Jacques Rousseau wax na ne bari na kuy ji Muhammad te di jàng alquran tuub xam nga loolu doy ah. wax moom moom moom tubarkala doy waa jullit ñi sax daanaka am ah. ci kii waaw waaw ah. dégg nga alors euh, langue arabe ci boppam ne suñu doon ko préparer pour exprimer les sentiments religieux danga fab texte boo xam ne dañ ko bind ci arab muy texte diine nga traduire ko ki koy liir ci langue boobu nga ko traduire du ci am du ci yëg yëg gi nga xam ne kii liir arab bi yëg ko xaw ma suñu borom ma ko préparé woon langue bi parce que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam moo may loolu langue bi yooyu ci am la kon alquran bi nga xamee ne day wàcc circonstances yu bari la wàcc bu ma waxoon ne oral léeg-léeg suñu boroom day nett yonant bi mel na ka boo toogoon ak sa xarit ngeen seq taal bi tubaab li tubaab di wax au coin de l'âtre dégg ngeen di jaaru mhm. ngeen di waxtaan ni di déviser lentement noonu mhm. di ko nekk li mbir yonent yi ak li xewoon mhm. ngir di di ko dalal di defal xolam di ko bànneexal yi saa ba di tëkku gëdd dégg nga di wane mbugal yi nekk ci kanam di xupp ñi nga xam ne ñooy def jëf ñaaw yi ak ñu sàggan ñi misaa day ñëw di nga xam ne euh, valeur littéraire texte bi rek day day kéemaan li nga xam ne nag moom laa waxoon ci njëlbéen bi ne buy wàcc ni muy diisa ci yonent mi di ko dékkoon boo seetee saa aay nga xam dafa wàcce màkk yi yu gàtt lay doon ndaxte yonent bi dana sonn lool bu ay ji guddee mm-hmm. bi nga xamee ne tàmm na ko tàmm ba nga xam ne dana war ci gëléem gi mm-hmm. ay aaya di wàcc te nit ñi duñ ko yëg duñ xam mm-hmm. aaya yi wàcc lu déet mm-hmm. nga gis aaya ju gudd wàcc te kenn du saaru aaya yi nga xam ne mooy traité affaire bor yi euh, ci saaru bàqara ci wetu bi mm-hmm. dafa gudd gudd goo xam ne euh, d'ailleurs bi nga xamee ne jógee na sax Madina jëm Makka tawar euh, xaswa gëleemam googu ba suratu tawbati daanaka lu ci gën a bari ci jamono boobu la wàcc te nit ñi yëguñu ko bu nga xam ne si naag bi nga xam ne buy wàcc bu waree ci kaw gëleem gi gëléem gi du ko attan bu gaawul yës rek tànk yi day dem waaw kon alquran dafay lu doy doy waar te nit ki la gën a xol mm-hmm. bis bu jàng alquran rek découvrir ci lu mu mësul woon a xam mm-hmm. ba ba muy jeex mm-hmm. ba ba muy dee ah, wax nañu ba rek jëkk Seydina Muhammad moom lañ ne nañu ko mënoon muñ la moom Seydina Muhammad mu ne moom mu ni doom àggu ci dana muñ xiif lu yàq ba nga defee ne kii du doom mhm. aadama daana toog léegi jamono yàgg kenn di taal ci ci këram mhm. lu muy jëfandikoo tàndarama ak ndoxum ñuul mosul nangoo boole ñaari boisson mukk mukk lem jàppale ko comme boisson mhm. ndox comme boisson wala njar comme boisson nga boole ko du ko naan du boole mukk ñaari ñam lu ñuy wax ndawal ak yooyu rënd ak yooyu. Mhm. moom ñaari ñoom mosu ko boole. est-ce que mosul regg ci hmm. dundam. est-ce que bu daan tëdd fu wow la daan tëdd. Mhm. benn bis Sayyidatuna Aïcha. Mhm. nga xam ne kii bi euh, espèce de jàllale bàyyi bi nga xam ne moom la daan sol. daf koy lem benn lem rek tëdd ci benn bis euh, Sayyidatuna Aïcha lem ko ñaar. bi mu dafa mer daal di koy dindi. ndeysaan daf daan tëdd ci kii bu ba xam ne bu jógee day marqué ci yaram bi ni mu mën a muñal loolu la gënoon a amee sago nit mm-hmm. la ko xam ne suñu borom daf ko bindee mu am sago mm-hmm. mm-hmm. a naax saayal bor ngeen mais da nga dul fay sama bor bi jàpp ci kii bi ko bësal sidna Omar wax ci jaasi ne ko may ma ndigal ma rey ko bi sallallahu alayhi mooy du mooy du ree mukk lu du mooy ne ko Omar man ak moom li ñu aajowoo ci yow yëpp du lii nga bëgg a def mu ne ko waaw lu ngeen aajowoo ci na nga ko digal mu rafetu fay fay fayu nga digal ma ma rafetu fayin wala ba def gees yow bu ne ko yow gu ma la fay ëllëg la juró boobu sago noonu la amoon perspicacité bu jaaxal nit ñi sulhul Hudaybiya yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jekk bu yàgg mu gént xam nga ñoom bi ñu jógee Màkka ñëw Madina dañu tumuranke ndax mënuñu ko mhm. ba pare jaww ji euh, dëppawul ak seen message seen tempérament bi ñu ak li ñu tàmm ak seen ci doon ñëw waaw ñuy sibré di feebar ay feebar ñu kenn xamul mhm. sallallahu alayhi wasallam bi mu géntee nag léegi dem mhm. ba dem wër Kaaba ga ñu ko waxee saaba yi daal di jàpp ne dal di waaj ñi mm-hmm. nga ne waaj nañuy dem bay jóge Makka jaar par le chemin détourné waa mm-hmm. Makka leen arrêté leen mm-hmm. parce que loolu Muhammad du dugg mukk ci suñu dëkk bi malgré nous commencé di yónnee ay ndaw di yónnee ay ndaw ci ne ganu gàtte bi euh, ñu yónnee Sohaylu mu amri bi ñu di waxtaan di dialogue ba euh, d'accord ci signé benn pacte yeneen ji na nga dellu te dugg Makka bokk na ci bi nga xam ne ñu ngi tàmbali Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko bindal ne lii mooy li nga xam ne euh, mooy convention wu Suhayl ibn Amr ak Muhammad ibn Abdullah bi ne euh, bismillahi rahmaani rahim mm-hmm. Seydina Ali yow doon bind mm-hmm. mu ne ko man rahmaani rahim xaw ma boobu formule da ngay bind rek bismika allahumma daal di far daal di bind mm-hmm. lii mooy Muhammad rasulullahi lu mu euh, d'accord rek mu ne ko déet bu ma nangu woon rasulullah yonent yàlla nga kon du ma xeex ak yow dafa bind sëturu ak sëturu baay Muhammad ibn Abdullahi wax naa ne léegi da ngeen di dellu ren du ngeen dugg Makka bu déwénee ngeen di ñëw du ngeen indi benn gànnaay lu dul jaasi ji nekk ci mbaram daanu génn Makka ñetti fan wa ci leen fii ba tey ngeen dem léegi ñi nga xam ne dañuy dawee ci ñun di dikk ci yow ku ñëwati da nga koy dàq na bokk ci li ñu d'accord mm-hmm. waaye ñun ku nga xam ne kii dafa jóge ci yow ñëw ci ñun dañ koy garder ñu mm-hmm. d'accord mm-hmm. bi nga xam ne daal terme yi doy waar doy waar doy waar daal benn liggéeyam ci gën a njëkk a metti mooy bi nga dugg màkk dañu wàññi ko ñoom ñëpp dañu bouleversé jaaxle mu naqari leen metti metti Omar dikk Abu Bakar waaw ma ndax du ngeen noo ci noo ah. ndax du ñu ci ci tax nag ñu ñu féetale suuf di féetale seen bopp kaw mm-hmm. mu ne ko seede naa ne ciir yàllaa ko yónni mu mm-hmm. ne ko man itam seede naa ne yàllaa ko yónni ci yonent ndax waaw est ce que loolu ndax du ngeen noo noo leen ci dëgg mm-hmm. mu ne ko waaw waaw mu ne ko ndax du ñoom ñoo ci caaxaan lu tax ñuy nangu ñu siñante ñoom dinu loo xam ne ëpp na ay nax maanaam daal dañoo suufeel daal mm-hmm. yëkkati seen bopp mm-hmm. mu ne ko Omar bu yàlla ak bu yonentam décidé dara mm-hmm. amuloo droit wu opposé ci si naa Omar tiit bay lox ci yëpp di lox sotti ñaq wu set nee na boobu ba léegi fu ma toll damay gën a yokk samay julli samay sarax samay koor ngir suñu borom baal ma loolu la ñu daal di arrêté jullit ñëpp amatul kenn ku xelam na ci moom jaaxle nañu yonente bi sallallahu alayhi wasallam daal ne leen rey leen seeni xët yi fa moom loolu la waxu ko mhm. mu répété ne la waxu ko mu daal di rey moom ñu soog a gaaw précipité xay bi ñuy dem nag mhm. saar unaa fata lak fatan gën dakfira laka laa maa taqaddama tamit ku ma taaxara wàcc mhm. wala ni nag conquête bu am solo ngi nii saaba yi waaw foofu conquête bi féete ñun bëggoon nañu Umar ji duggunu Makka teera nañ ñëw comme ñun koroog bi ñu tabaski ñu tabaski foofu ci ci ci dugguñu Makka tabaski dañ doon umra ji rek ah ñu umra ji rek. waaw dañoo umra nga. léegi fan la conquête bi nekk xamuñu ne. boole nañ ci ne fukki at trêve lay doon kenn du xeex. waaw. xamuñu ne fukki at yooyu gannaaw ñoom waa Màkka ñoo daan dajale tribu yëpp ak mhm. yi di di dajale mbooloo yu di jeex dal ci kaw moom it léegi loolu amatul mhm. daañu am léegi possibilité mhm. mën a dégg nga def expansion seen diine mën ko jël fu ndax ñoom pour ñoom dañu capitulé waaye a ah, ah, wàcc na wàkk fatamison ñu waaru nag waaw kay ñu waaru nag lii nag li ko waral waaw loolu victoire bi foofu la féetee ah, ñaareel bi gannaaw bi nga xamee ne am nañ possibilité léegi wóor na leen ne waa Màkka moom soow moom dootuñu ñu bet dootuñu dal ci suñu kaw mm-hmm. ñu boole xeeti arab ya xeeti yu kon xamul yi di dal ci suñu kaw mm-hmm. dèjà boobu victoire bu gën bee mag a ngoog mm-hmm. léegi ñu ne ko waaw li nga xam ne nag ku ñëw ci ku tuub ñëw ci ñun ñu di ko delloo mu ne tuub leen delloo yàlla du leen wëcc ñi nga xam ne dañoo ci ñun dem ñooñu mooy ñu tuub ñu tuubul ñu ragalul yàlla ñooñu ñu nekk suñu biir dina yàqal ñu demee ñoo ko gëm ci ñun affaire bi daal dañuy soog a leer seen bopp mooy perspicacité bi ma la doon wax ne. Mhm. day gis gis gu sore sore sore sore sore. waaw ndax plus tard ils verront que c'est une victoire effectivement. c'est ça mm, donc dundam yëpp rek mm-hmm. noonu rek lay demee. Mm-hmm. Mm-hmm. bul defee lu jaaxal ba ñu dellu si dinañu. Euh, di ko ko laajaat. dañuy dem ba ci ay ndax di gars yi daan ñëw di làqu ci moom. waaw. mu leen delloo ci yéefar ya waaw métti na lool tamit métti na lool si ñoom ndax fi saasi ku ñu abu jëndal abu abu basir abu basir mhm. fi saasi la ñu di ñëw doomu kooku doon di def suñu pacte mhm. fi saasi ñëw ak jéngam jénga mhm. ak trace yar yi ci yaramam ak gaañu gaañu yi dikk yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko signé nañ facture ba noppi kat ak gaañi foofu da da ngay dem mu ne waaw jullit ñi gis ngeen damay dellu nii ci yéen eh, ci loxo yéefar yi ñu di ma mbugal di ma defal nii te xam ne jullit laa ñu ne ko demee rek yàlla du la bàyyi waaye na mu ko waxee woon temps bee xat waaye moom ak yéen dañoo mujj yéefar yi mbaa màkk ne si si ñoom ay ku mbër ndax ma fu ñu toll mhm. sidna eh, sidna Omar radiyallahu anhu bi mu tuubagul mhm. loolu ci loolu la doxee ci mm-hmm. dafa doon dem di ko rey mm-hmm. am na benn waaye boo xam ne wax Umayr ibn Wahb dafa dikk ci Medina Sidi Ahmed nag ku ku perspicace la woon. da ko gisee ne hee xaj baa ngi Umarul Wahab kii daal ko indi kii ñëwul pour jàmm. mu ne mu yonent bi Muhammad sallallahu alayhi nga ko fàggu kii la. loolu dañ ko mu topp ci ànd moom ak si na jiitu ko si yonent bi ne ko Umarul Wahab dañu ñëw. bandi bu bon la mu ay doo nga ko indi. da ko Umarul Wahab ñu ah, ne ko waaye nooy doo jaasi ji. ak ñu lay indi mu ne man daal li ma indi di leen sama doom bi nga ba pare a ma laa koy joxe. Mm-hmm. ma jox ñu xaalis. loolu itam sax moo ko déedéet. Mm-hmm. ñu ne yëkkati di loolu yow nga toog ca nga forom kaaba ga yaa di sàngam ngeen waxtaan fàttaliku ñu rey ba nga ne léegi daal kaw a ko gën. Mm-hmm. wax ne bu ñu sama doom jigéen ma doom yi kon danaa dem rey Muhammad xam naa bu ma ko reyee ñu ren waaye dana ma ko jaral mm-hmm. kooku ne la man danaa la garantiral dama leen di booleeg samay njaboot duñu manqué dara du ma defal ñu defal la ko nga daal ne kon maa ngi dem daal ci mm-hmm. nga nga wax nga ñu taxaw ni wàcc waagu mu ne ko yow daal d' accord d' accord daal <laughs> yow yéen ñun ñaar dong fa ne woon te dama faa jógee rek daal di ñëw kenn jiitu moo fi d' accord kooku ku ñu wax dog suur mm-hmm. saal sa nag ci jóge ci benn xare dafa xuus ci ndox yëre yi tooy mu summi ko weer ci doj wi mhm. daal di signé ni suur ndax konaa dikk fekk mu ngi teg fii jaasi ji ne ci jaasi ji mhm. tiim ko ci bopp bi xaj ci ko Muhammad ana kan moo dox sama diggante yow tey mhm. ne ko yàlla ah kaltu naa mel ne comme bu dara xewul waa benn frère di ko muy wax ba jaasi ji wadd sallallahu alayhi wa sallam cox jaasi ji ah. ne ko waaw yow nag ana ko mën a dox sama diggante mu ne ko kenn mu ne ko jéggal naa la demal waaw ji daal di tuub waaw ji daal di tuub lépp mhm. bu nu bu nu gàddaay ci mhm. guddi jóge euh, Màkka dem Madina waaw mhm. ah, booba dañ ko bëggoon a rey dañu ne woon kenn ku ko rey banu xaasi duñ la bàyyi fokk ñu rey la waaye bu dee tribu bu nekk giir gu nekk ci giiri arab yi ñu fab ca waaju am doole am kàttan jox ko jaasi mag boo gisee tiim ko fu muy melawee dóorandoo ko bu ñu Benoît duñ mën a déclarer guerre tri bi yëpp waaye dañuy obligé laaj rançon laaj laaj euh, njot mhm. ñu jot ko man ko man ak Babacar Ababacar dem dem jëm Medina waaw dañu bàyyi àll yi ca ci néeg ba waaw kay diggante boobu la dëgg la d'accord mhm. bare bare bare mhm. fexe dañ ko même euh, juge bi nga xam ne moo ko joxoon poison bi gàtt ba ba nga xam ne gannaaw bi diggante bi yonent bi sama nit dëkkaat na fi waaye comme mu nekk shahid ndax shahid ba tey ci daraja yi yomal xiyaam yi la mm-hmm. suñu borom bëggul yonent bi manqué benn daraja ñëpp sax ngi ci biiram mm-hmm. waaye toujours ñu bëgg mu nekk shahid mm-hmm. mais dafa toog ba appam jot mission jeex ba mu xam ne ko xajatul wadaa bi mujjee aju xamal ne meneen ma danaa dajante yéen fii gannaaw tey wala déet parce que boobu mooy moo tax ñu tuddee ko aju tàggoo gi ba mu wane def na xutba boo xam ne wane na ne lépp lu ko suñu borom santoon def na ko bu ngeen réeré ci a mukk bu ngeen jàppee ci li a wane na tàggoo na daal wane na ci mm-hmm. ba ba feebaragul mm-hmm. Mm-hmm. kon comme ñun ay ay jàngaleem daal ay jàngale maanaam enseignement <laughs> waar waaw na waar na mën na dawal ko daal dawal na mu def mu sonnoon la euh, kenn ku nekkul yonent ak suma yooyu coono ndax fonction yi bu baree rek dafa bari dafa bari lool na diina ñu ci xam ne du tàggoog boromam senn saa yit di mu yit boromam rek mel ni mu jëf àttan façon wédin woowu te benn jëf wala benn jaamu du dox diggante nag beneen jëf wala mu faatal ko imaam la joo xam ne mooy jiite ci jàkk ji abadan mm. waxtu wu nekk mm. jàngalekat bu la boo xam ne fu mu toll mu ngi jàngale du toog du noppalu mooy xabu ji bi mooy atte moo koy def atte mooy itam jullee ñuy dee waarekat la boo xam ne fu mu toog mu ngi waare wax na saxaaba yi ne leen bu ngeen toogee may waare ni ngeen di mel fa seen xol di toll ci ngëm bu ngeen ko meree woon da ngeen àgg ci daraja yi di nuyoog malaayika yi ñu mel ni ñu ngi ci yéen di nuyoog moom te loolu dem nañ ba àgg ca loolu boolu daf cee boole nekk généralu guerre plan yoo xam ne Napoléon gannaaw daanaka junni at bi ñu ko appliqué te nga defe ne moo ko njëkk a sos Mohamed jiite woon na ko si junni at sallallahu alayhi wa sallam guerre te loolu ci école guerre wala camp de nekk mufti boo xam ne fu nit ci moom la eh, eh, nekk borom kër ne ñëpp itam matal lépp daf daan jokkale koor woor ba ngoon jot du dog daana woor ba ngoon jot du dog kii daal dootu dog mukk taxaw na di julli guddi ba tànk bi meññ doo nelaw guddi doo nelaw bëccëg doo noppalu guddi doo noppalu bëccëg boole xiif ak mar ak coono ak naqar ak problème yi dul jeex ci sa bopp adduna bépp nga yeb ko julli yépp yaay responsable yéefar yépp fu ñu toll di la fexeel ak di yàq li ngay def te nangu woo noppalu ndax li la yàlla sant nga defe ko na mu gën a muy wéyee na ak mbindeef yi coono yoo xam ne gàddu na ko montagne yi gën a diis sax attan ko ci la doy na waar kanam xar kanam bu fëpp ku mukk ci li ñu ko def bu meeree rek ngir yàlla loo xam ne bii rek dafa jëm ci wetu yàlla dafa naan ci man nit ñi di leen dina du jàmbaar kii jàmbaar mooy ki nga xam ne bu meree it moom boppam ba te jaar kooku moom danga ñu ko roy dem nañ ba sori ci yoon woowu wax nañ ci lu sori waaye kenn mënul àgg fu mu kon nag moom daf daan waare ci tiiti yowmal xiyaam man yaakaar naa ne dana gudd ba nga xam ne du fi àgg ndax nee na bu nit ki fu mu toll bu daan waare boobaa dafa bu duggee bàmmeel Abdullah ibn Mas'ud moo ko njëkk laaj ne ko waaw ana fitnay bàmmeel bu ci njëkk mu ne ko laaj nga laaj boo xam ne kenn mësula koo laaj ñaari malaayka yi laaj ba la ñuy ñëw malaayka mu wax roman mooy njëkk ñëw roman bu ñëwee moo naan la bindal ba ba nga deewee li nga nga mu ne ko aw ma daa mu sa tafli bi sa jibiñ mooy sa daa aw ma xalima sa baaraan bi mooy sa xalima aw ma kayit fu may bindee mu ne ko sa càngaay bii mu commencé bu bindee loolu lépp ba mu àgg mu taxañ ko takkal ko boo doon xalaat ne moom lay dekkiwaale bokk nag li nga xam ne doomu aadama bu nekk li nga jëf lépp dañ koy bind téere la boo xam ne mu ngi ci sa baat wa kullu insaan wa kullu kullu insaan alzamnaahu taa'irahu fi unuqihi wa nukhruju lahu xam wax na mu demee ndax doo waar roogaa nga barsàq bàmmeel baa ngi fii seen diggante am na liaison mel na ci fiili électricité yi xam ne rooga buñ ko naqee ci mbaree safara yi bax ñu ngi ko yëgee ci bàmmeel bi fi mu nekk donte bàmmeel bi ràpp na ba dara nekkatu fa itam nit ki li ko sant lépp ci def te baaxul julli bi baaxul bu keroogee mel na ko yére yu ràpp di dim salte ñu ko sànni la ko julli koy naaw naan suñu waa ji sàggane na man na ko sàggane ni ma sàgganee hmm. waa ji toroxal na ma na ko toroxal ni ma toroxalee dégg nga waa ji woyofal na ma na ko woyofal wa dafa ñi nga xam ne daal daana ko waaree kenn mënu ko dékku hmm. moo tax hmm. noo xam ne benn mi def mënu leen a jot ci baax benn mi def mënu nga ragal yàlla wala nga am daraja ci yàlla ba jege ko ba jege leen moom naan sax xubbul xaw si maanaam li ahlu tasawuf di wax euh, ci yilif jamono ñoom ñeenti saxaaba yi kenn ku ci nekk ñeen fukki daraje xutbul xaw si boobu bés wax ne da ko am mm-hmm. ak ak yeneen yoo xam ne ñu mm-hmm. ko mm-hmm. ñoom li ngeen gañee dafa bari xuma la ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam di xiif di mar di sonn jaay sa lépp jëm nga ko yàlla waaye dañ daan dégg lu ñu déggul ndax ñu daan xëy ni di ko fekk lépp binduñu ko ñun ñoo bind loolu lépp mhm. ndax lu leer moo di yonente bi sallallahu alayhi wasallam hadisam bi ñu ko daataan bind jógee na fi ba am téeméeri at ñaar fukk mhm. téeméeri at ñaar fukk ñu soog commencé bind lim daal wax xam nga bari réer na circonstance yu bari dafa leen di xamal yu bari yoo xam ne ñun ko ndax circonstance yi fekk wuñu ko bu mën ko xam waaye ñeewute gi nga xam ne ci diine suñu ko ba mhm. yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ashaab yi kan nujuum bi ay yi naqtabiti yow mi hmm. réer tey tukki hmm. guddi hmm. niñ lay ku ngeen ci roy rek jub saaba yi ku ngeen ci roy rek jub loolu day wane ne moom Seydina Muhammad dafa bàyyiwul ay enseignement yu doy war wax dëgg yàlla waaw ku modeste modeste la woon maanaam ku mën a toroxlu la woon ndax moom fi mu toll màggug suñu borom gi day teew ci xolam ba du gis dara ci boppam ak fi ko suñu borom teg yépp mu xam ko nanguñu woon yëkkati boppam teg ci kaw kenn dafa daan wax naan laa tufadlina ala bu leen ma fab teg ci kaw yonte yàlla mata Jonas fils de Matthieu yonent la woon mais fekk li ñuy wax tawriye lay jëfandikoo moo di li nga wax nit ñi dana am fu ñu ko teg fekk li ciy dëgg mooy la nga fas nga waxe ko nii nag buloom la fab teg ci kaw Yunus te mu gën Yunus ba la ilaha illa anta subhanaka waaw mu ngi bëgg a wan ne mm-hmm. ne jàngale mm-hmm. Yunus biñ ko sóobee ci géej gi mm-hmm. ngaagal maanaam jën wu mag yi wan na ko tëdd ca suufu géej gi mu boole lëndamaayu guddi gi lëndamaayu géej gi lëndamaayu biiru mu bëgg a wan ne suñu borom amul béréb nekkul fenn mu bëgg a wan foofu Yunus nekkoon fa gën a xóot gën a suufe gënu la jege yàlla fam nekkoon moom ci miraaj bi mu rañaanee ba àgg ci xasiratul quds ba fañ ko joxe julli juróom foo xam ne bindeef mosu faa dem dul moom mu ne foofa gënu la jege yàlla fii Yunus nekk dafa bëgg a jàngale ne suñu amul place a fekk fu ñu ko teg mu indi ci nag modestie boppam euh, maanaam toroxloom wane ne bu ma fab teg ci kaw wurus maanaam ba ma àggee foofa coobare suñu borooma ak definam na mu ko neexee waaye nit mën na àgg ci maqaamu moomu toll ci fu xóotaayu suuf fu yunus nekkoon bu ma war a ne yàlla mm-hmm, mm-hmm. mu nu benn jigéen am doomam ji tuuti gaañu mu ne ah man de bu ma ko jooy bu leen seen ndax moom moo tax njaanu aajo xale bu tuuti amagul bàkkaar mu ne ko ah, ku la ko wax mm-hmm. man de yonent laa bu suñu borom yónni ci mbindeef waaye xam nga fu mu ma jëmee de dafa bëgg rek ñun ñu bàyyi lépp ak yàlla kenn bañ a dogg dara rawatina kumpa ndax bàmmeel kenn demul ci bàmmeel sa bàmmeel borom ba xam la fa xew mm-hmm. li mu wax itam ba tey maanaa yu sori am xaw ma fu mu ma jëmee ëllëg xaw ma àjjana ji ñuy wax daf ma ñun fu ko gën a ba ñii li ñuy wax naan ñu jëmkati àjjana daañu gis suñu borom daf ma yóbbu foo xam ne fu ma toll dama gis suñu borom ndax al maqaamul mahmud boobu nga xam ne moom la ko suñu borom joxaat eh, bu nee xaw ma fu ma jëmee xaw ma fu ma ci teral ak ci yëkkati ak ci màggal ak ci waral waaye mu won nit ñi ne leen nit kenn xamul loolu mujjee kenn xamul na ngay deewee kenn xamul fu la yàlla jëmee mm-hmm. waaw mu jeex mm-hmm. noonu mm-hmm. benn waaye gis ne ko yaa xayra xalqillah yow ki gën ci mbindeef yàlla mu ne kooku Ibrahima. daal mu naan bu gën Muusa ndax bu ñu ëffee buftu bi ëffu ñaareel bi. sama bàmmeel fet ma jóg taxaw. danaa seen maa njëkk a jóg danaa seen Muusa mu jàppale ci peeri aras xaw ma daf ma njëkk a dekki. xaw ma dañ koo fay xam gëm xamoon ci. tuuru Sina ba muy laaj suñu borom naa la gis. wala da waaw wala dañ koo fayee loolu. xaw lu tax. yooyu yëpp teewul bis ba nga saxaaba yi dañoo bëgg a xam lu wóor boo ko laajee du la réeral mukk. ñu ne ko yow yaa gën wala Ibrahima ne ku gën. mu rus a wax. waaye mu ne. ana awwalu shaafi'in wa awwalu mushaffi'in man maay. ki njëkk a ramm di ki njëkk a may ndigal a ramm sifaatul kubra am na la ko suñu borom jagleel di ko tàmbalee ci aadama ba ci yonent yëpp yowmal xiyaam ci sama suufu drapeau la a nekk man maay sangub doomu aadama yëpp yowmal xiyaam waaye du ma damu al maqaamul mahmud moom lañ ko jox mm-hmm. àjjana araam na ci ku mu doon feeg rasulullah sallallahu alayhi wasallam ubbiwul dugg wala mu ubbi buntu parce que parce que mu di nit koo xam ne suñu borom wa taala allahu la yastahi min al xaqi walakin bëgg na ko fonk na ko rus na ko yëkkati na ko jàngal na ko ba mu raw ñëpp te wax ne sallallahu alayhi wa sallam dafa nekk li ne du ñu war dafa dem ba àgg ci lu mel ne garab bu nga def nii moom mook Sidina Jibril ñuy noppalu ñu fekk ci lu mel ne ñaari tàgg Sidina Jibril toog ci tàgg ni mu toog ci tàgg mi ci des raf-rafu laalaa naa wut si noonu Sidina Jibril xam moom rasul sax mhm. mu ne booba laa xam ne jibril dama ëpp xam-xam ndax dafa xam lii ñëw te xaw ma ko <laughs> lu tax mhm. sallallahu alayhi dafa am ñetti melo yoo xam ne daf ko soppiku ci juddu rañaan bi mhm. bi mu nekkee ci àdduna bi ci kaw suuf lu mu la koy laaj ba mu dem ba ci ñetteelu asamaan si ba foofu bi mu ko weesoo lu mu gis ni ko jibril xamee la koy xamee ñu dem ba lu mu gis moo ko gën a xam jibril mu dem ba jibril boo avancé tuuti rek leer yi lakk ko ndax attanu ko Muhammad dem ba àgg fu mbindeef mosul àgg. est-ce que est xanaa moom de kon génn addunaam yëngaloo na jamono de. trop sax. Mhm. Mhm. yonente bi alayhi salaatu wasalaam na waar ndax saxaaba yëpp dañoo jommi woon seen xel réer ñu ne nag ñu dox. Mhm. Omar mu si gënoon terrible. dafa doon arrangé nit ñi di coow naan ñu naan Muhammad dee na te Muhammad dafa def la Moussa defoon dafa seeti boromam daf ko jox rendez-vous am naa yaakaar ci ne bu dellu see naan dee na daañu dagg seeni tànk ak seen loxo di wax di coow daal ay wax yu amul maanaa Sidna Ali moom toog mënatu la jóg ndax tiit Sidna Abubakar nekk foon bi mu accès dal di bët mbooloo mi àgg ba fi ñu ko tëral mu muri kanam ko xool ko dal ne seede naa borom gi suñu borom dogal def nga ko daal dikk na Omar ñun ñaa ngi ko wër. Mm-hmm. Omar ndànk ndànk Seydina Omar faalewu ko benn dégg ko. mu tàmbali taxaw fee daal tàmbali wax nit ñi wàcc Omar ñoom mu ne leen ku doon jaamu Mouhamed day Mouhamed jóge na fi ku doon jaamu wàll nag yàlla moom day dund te du dee mukk xanaa jàngul woon ci alxuraan moom Mouhamedou Oma Mouhamedou ila rasul qad qaala min qabli rusul afay ma tanqudu anqalabikum ala aqabikum ila axiri daal di jàng innaka mayitun wa innahum mayituna summa innaka bi qaadir ila rabbika taxtasimuun ba Omar déggee loolu la tànk yi mënatu ko téye mu detteelu mhm. comme ni si dina def bis boobu jullit ñi ñu ngi mel ne xari naar yi ñu yooyu nga xam ne ci lëndam wax set ngi mhm. dem ba ci suuf garab mhm. gisatuñu dara kenn xamul fu jëm gisuñu keneen di sàmm nit ñëpp seeni xel tàggoog moom muy xew-xew bu rëy boo xam ne rëy na rëy goo xam ne ñoom ci seen bopp amul lenn lu ñuy xalaatati gis nga arab yi ni ñu demee comme Abu dafa ànd ak moom lu rëy rëy dafa ànd ak xelam am benn ci gars yi arab yi sax ko daan wax naan Abu Bakar moom ndongo la rek rek yow da ngay lii li tubaab yi bind te doo xàmmee Abubakar mi wax nga a naw la gën a a xam Abubakar a xam Abubakar mm-hmm, mm-hmm. danga seet ne mm-hmm. Sidna Omar fu mu jaaxle ci Sidna Abubakar lay mu jaaxle rek ci moom lay dem bu dul bi moom ci ci Abubakar rek lay dem gis nga ko solo xuday bi boobu gis nga ko ci xew-xew yu bari yoo xam ne ci moom lay ñëw danga di am ay xalaatam yoo xam ne même ci yonent bi sax sax bi nga xamee ne xare nañ Badar ba noppi ba jàpp jaam yi mhm. te suñu leen ci yedd mhm. yonent bi sax daf leen a laajoon mhm. laaj na euh, euh, ñëpp laajoon na leen ñun xalaatu mooy li moom ci la suñu borom d'accord a bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu waxee Omar Aboubacar Saad daf leen niraleeg ay yonent kenn ko ci nekk maanaam ay seeni tempérament ndax kii dafa ne yéefar du mbokk nañ leen rey ñoom ñëpp dégg nga kii ne euh, matt mi ci xur yëpp nañ ko dajale lakk lakk leen kii ne ay mbokk lañ nañ leen laaj dégg nga ñu jotu bu ko defee alal jooju ñu dimbalee ko lislaam xëy na yonent bi sax bi mu wax naan bu fekkee ne mbugal jóge woon asamaan Omar rek wàcc dina lakk Omar rek a ciy mucc ndax li mu wax ne nañu leen rey Aboubacar mi nga xam ne moog yonent boo bokk xalaat ne nañ leen jéggal laaj leen alal mhm. suñu borom d'accord ci yedd na leen bu metti mhm. si na Saad moom li mu wax lakk bindeef moo daganul mhm. xëy lakk yàllaa ko babo mën nañ dajale matt mi ci xur bi dégg nga taal ko lakk leen ci ma tax yonent bi sax a ne Omar rek ci mucc bu mbugal ñëwee waaye da nga xam ne ne jóge na fi saxaaba yi seen xel ñu jëlee seen ci des yeneen réew yi xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam préparé woon na ba tey xeex bu kii lël maanaam euh, bu war a dem Byzance euh, waaye maanaam njuriti xew euh, ñeneen ci sud bi ñoo xam ne dañ leen daan laaj asaka ñu lànk ne asaka yonent bi dong la ñoom lañ ko laaj loo moo ko wax jox bi ñu jox si na Abubakar ñaari problème foofu mm-hmm. pour ñu ñee dañuy xeexee ñoom mm-hmm. te ña ngay julleeg di wax asaka ji rek lañ bañ a joxe xale bi nga xam ne ñaar fukki at la am ñu bëgg jiital ci armée boo xam ne Omar nga ca mm-hmm. dégg nga ak euh, Abu Ubaydata ak Saad ibn Abi Waqaas ñooñu ñëpp nga ca mm-hmm. ak ñeneen ñu mag ñi mm-hmm. lañ koy defee ak Ousmane yooyu di problème yoo xam ne Abu Bakar hésité wul dafa daal di rek décider résoudre problème dem xeexee ñële waaye nee na du ma tekki mukk drapeau bu yonent bi takkoon booba Usaama daal dem xare ñëw yàlla jox ko mu am victoire dellu si Abu Bakar ñetti at yi mu fi am ñu yonent koo doxale ba xam ne amul dara lu wàññi ko lu dul di at la toog ci xilaafa gi waaw am lu tuuti wala lu tuuti waaw ah. lu mat tuuti mm-hmm. Seydina Omar moo fi yàgg moom nag moo def gis moom ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam formé ci surtout politique mm-hmm. dafa fooroon ba day quoi l'instant maanaam américain boobu bindee ñi gën a influent ci adduna te mu def ne Mohamed mooy numéro un lim lim lim na ci Omar Sidna Omar waaw ah. li ci Sidna Omar ci ñi gën a influent ci adduna ci nit ñi xam moom gaa euh, après Mohamed sallallahu alayhi ci toj presque yonent yàlla Isa xaw ma troisième la xaw ma mhm. euh, ay kii moom sore na euh, Karl Marx sore na. Mhm. dégg nga Napoléon ñoom ñëpp sore nañu. Mhm. waaye maa ngi livre bi sax. Ah, waaw waaw mhm. incha allah kon nag xanaa ñu daal di yem foofu rek. waaw xanaa ñu seet rek koy conclure. waaw. li nga conclure. moo di delluwaat ci sallallahu alayhi wa sallam rek. ak am njàngaleem. yi mu daan yi nga xam ne mooy valeur. moralu doomu aadama. nga xam nit ku ko am rek am nga valeur koo xam ne ñàkk nga ko rek amuloo solo. li ci jiitu. mooy ragal yàlla ragal yàlla xam ko xam ko ba noppi yaru yaru lislaam yaru lislaam mooy am yërmande yërmande moom lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam fonkoon lu mu jàngale ba tàyyi la nee na képp ku yërëm donte picc mu mu la nga yërëm ko seen borom dina la yërëm yërëm leen ci kaw suuf ka ca kaw ka ca asamaan maanaam seen borom yërëm leen naka noonu ku tabe la woon ay mayam daf daan dotti du denc dara te may dafa bokk ci tabe dafa bokk ci liy jëriñ bindee fii ak xeetlee te jëriñ bindee fi suñu borom dafa ne al maalu maali wal wal wal axniyaa wukalaa wal fuqaraa iyaali fa in baxle wukalaa iyaali adaqtum ndakaali wala ubaali suñu borom nee na moom moom alal ñi ko war daf leen ko dénk rek ñu ñàkk njabootam lañu ñu ma dénk alal ji buñ ci layee ba jëriñuñ ci xam ne ñooy samay njaboot dana leen mbugal te i jooy léegi ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tabe jàngale ni ngay ak sa moomu doomu aadama ak lu ñu a doon wattandiku tooñ nga laa biir laa nga maandu boo maandoo doo tooñ te lu bari lu bari ci ay mbugal ñàkk a maandoo koy indi soo diggal yàlla leneen la yàlla mën na bale mën na bale lu ne waaye ñàkk maandu moom ci ñi nga dëkkal ngay lor lor loraange joo xam ne diggante jëw jëw dara yeesu ko moo bokk na ci lii gën a bon ci bàkkaar yi gën a mag ndax day taal day lakk sa ay jëf yu baax naka noonu rëy rëy it day yàq jëf kenn mësula gis lu bone ne rëy ndax rëy moo alagoon iblis yépp comme conclusion rek la yu bari du ci xaj rëy wax lu amul wax lu amul itam xol bu ràpp moo koy waral ci nit koo xam ne dafa am nu muy jënde ndax tubaab dafa ne nit du fen lu ñett yi mhm. ñett yi mhm. benn orgueil mhm. wala ragal wala bëgg ñett yooyu mooy tax nit ki di fen yooyu yëpp nag bu nit boo ragalee yàlla dëgg doo ko def da ngay gal di boo ragalee yàlla yëpp yooyu dana dañ ci yow te kon li ngay wax dana doon dëgg nit ku dëggu mooy doon ki nga xam ne mooy doon xaritu yàlla ndax loo mën a mel te dëgguwoo ak qualité yoo mën a am rek du am solo parce que bu buñ ko seetee ñàkk a dëggu gi dafay daal daf ciy daal di yàq lu bari. nit ki itam ku ma a jëriñ ci mbokkam na ko na ko jëriñ ko tooñ bu ko mënee na la baal ndax baal lu am tuyaaba la boo mun la baal dañu ne bay fayu na nga yem ci lu toll lam la tooñoon. alquran daf ko wax ne aqabtum fa aatu bis ba waqt bii te nit li gën bon ci moom muy toppatoo ay bi jàmbur. wàcc ay ay ba moom te. ki ngay toppatoo ay ayibam mën naa am yaa ko gën a bari li fuuf ay ayib moom mu téye ko xam ko ne pat yow nga xam ko di ko wax nga boole ñaari ayib boole sa ayib ak di lëñatu ayib di ko wax ngir bëgg koo weer yooyu itam lu ñaawa ñaawa ñaaw la li xam ne itam mooy nga wax nit lu ko naqari wala nga def ko ko ci teewam nga xam ne mënuñu koo tuddee jëw waaye ak tooñ la benn da nga koo yab mm-hmm. wala da nga koo bañ ba mënutu ko mm-hmm. yooyu yëpp ba tey moom it ci xol mu ràpp la bokk mm-hmm. ndax day sabab ak noone mm-hmm. day sabab ak mbañeel te jullit ñi képp ku leen di féewale suñu borom daf lay rëbb mm-hmm. ki nga xam ne mooy dajale jullit ñi di digal kenn ku nekk lu baax ñu nekk benn kooku kuy jihaad la ku xam ne day jekki ànd ak yonent yi ak siddiqoon yi ak shuhadaa yi kon li nga xam ne moo gën a am solo rek mooy bu nu fab suñu adduna jiital ko topp ko rek lépp lu nu koy yàqal lu bàyyi loolu lu mu baax baax lépp lu nu koy defaral mu def ko lu mu bon bon li fàttali ko ne ëllëg dana ñëw fàttali ko ne dee ngi ci suñu kanam te kenn ku nekk da nga wéet da nga toll ci sukuraat da nga ca nekk ba jóge ca wéet ci sa bàmmeel te su jëf rek la cay fekk boo si jógee ba dekki mu keroog yow mal xiyaamee bu ñu effet bu fi tëfee ëf boobu ma aadama yépp jóg toog seen kaw yi bàmmeel lëndëm goo xam ne doo kenn du gis dara dara dara dara dara junni at daañu ko fa toog soo ko jóg taxaw fëgg seen bopp jëm ca bërëb ba kenn ku ci nekk booy dem sa jëf moo lay leeral yoon wi ngay jaar te ràbb yi ak puso yi ak ponte yi lañsitig yépp nekk kon euh, ku kuy dund rek am nga lu la fexe ba fexe lu la musal ëllëg te nag nga wan suñu borom sa ñàkk kàttan di ko ko ñaan moom mu dimbali la mënal mënal la li nga xam ne moo lay jëriñ li nga dindi sa tële xiir la ci lu baax itam. asalaamaaleykum Mbaye Mbaye ñaa ngi gërëm Mbaye Mbaye ñaa ngi gërëm